alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima agsi woon nañ agsi woon nañ fi nga xamante ne nii que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge na bi ala min ala makkata ay min kada xatta daxala al jóge na kada ba ni nga xam ne ci lay agsee daldi dugg ci kàmba gi waaye laata mu fay dugg comme ni ñu ko gise woon ci riwaaye Abdallah al imaam Abdullah ibn Abbas mawlaana ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma dafa bañ ne du fa dugg fekk dindiwuñ yàlla yi ne ci biir yi nga xam ne ñoo ko wëroon mu daldi yor ay bant boo xam ne moom la leen doon jam ñuy wadd mu naan jaa alxaq wa zahaqa al baatil innal baatila kaana zahuqa ci riwaaya imaamu muslim ibnul hajjaaj al-qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi mu ne keroog da doon wax jaa al-haqq dëgg dikk na wa zahaqal baatil caaxaan di neen topp na randu na topp na fële dem na innal baatila in jaa al-haqq wa zahaqal baatil innal baatila kaana zahuqa neen caaxaan masula deñ ta du deñ di nekk loo xam ne lu fiy jóge la waaw wa maa yubdi'u al-baatilu wa maa waaw gis nañ ne bi mu fa duggee ah gisoon nañ ci yoo xam ne Seydina Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moo leen soloo ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dugg te julliwu fa mooy xadiis yoo xam ne yépp ñu ngi ci saxiixa yi mu am yeneen xadiis yoo xam ne ñu ngi ci saxiixayn min riwaayati min xadiisi mawlaana abdallahi ibn umar bin alxataabi radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne moom dafa laaj seydina bilaal mi nekkoon ak moom ci biir aleyhi salaatu wassalaam est-ce julli na fi walla déet mu ko aha kay la julli waaw kon ñu waxoon ne ñaari wax yooyu ah ci biti nii mooy dafa wute fii taaru dafa am opposition nga ne ma mais Seydina Abdullah ibn Abbas mais moom fekkewu ko woon newul woon ci biir ñu ne waaw mais moom dane Seydina Usaama moo ko nettali waaw comme li nga xamante ne noonu la ko imaamu Ahmad imaam at-Tabaraani soloowe mu jaar ci yoonu Abi Sha'tha an Ibn Umar euh, euh, non euh, pardon moom dane Usaama moo ko nettali Seydina Usaama mais tamit que ne ak Seydina al-Fadl tamit moo ma ko nettali ndax ci boo demee ci riwaaya bi nga xamante ni imaam an-Nasaa'i rahmatullah moo ko solo dane te tuddoon nañ ko xaddatani axi al-Fadl na ma sama frère di al-Fadl ibn Abbaas radiyallahu ta'ala an mu ne moom moo ko nettali mu ne wa ma'ahu hiina daxalahumaa àndoon naag yonent bi alayhi salaatu wasallam ba mu duggee ci kaaba bi loolu waxoon nañ la riwaaye la boo xam ne imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi moo ko solo ak naka noonu imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala jamii léegi ah, ci beneen riwaay mu ne ki ma nettali man Ibn Abbas loolu mooy Usaama ah. ibn Zayd axbarani Usaama moo ko nettali na yonent bi alayhi salaatu julliwul foofu léegi kon mooy gis nañ moom ay intermédiaire am mooy frère am di grand frère am di al-Fadl ibn Abbas ak ki nga xamante ne mooy Usaama ibn ah. Zayd te ñoom ñaar ñépp ku ci nekk fa lañ duggoon même bu dee ne am na riwaay yoo xam ne dañ ne non non non na euh, Seydina al-Fadl ibn Abbas newu fa woon non non non non nekku fa woon de comme niñ ko gisoon ci riwaay imaam muslim mu ne sëy yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Bilaal ibn Rabah ak ki nga xamante ne nii mooy Seydina Usaama ak Seydina Uthman ibn Abi Talha ñoom rekk a fa ne woon keneen toppul woon ci ñoom waaw oh. léegi nag loolu moo doon mbir yi ah. léegi ñaari wax yaa ngoog bu dee càllale ñaar yëpp dëgër nañu léegi ñu ne woon waa lii moom nu ñu koy lijjantee ndax bu dee benn xew-xew la ah kii ne julli na kii ne julliwul mais lan moo gin a dëgër ñu ne la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim en fait man nañu diviser seen seen position ci masala bi ndax bon lii ñuy def nii nag boo seetloo lii ñu ngi ko doon def à fin ci enseignement yi mais lii nii sauf que euh, bu ñu bàyyee nii damaa foog nañu def ko ashur moo gën damaa foog ne ñu def ko ashur léegi moo gën ndax comme am na ñaari riwaaye yi mu leer nii c'est c'est vraiment noonu nañu def lool ne nañ bàyyi ba booba waaye amaana lii moo gën ñu traité ko léegi ana lan moo gina a dëgër ci ñaari wax yooyu ah ñu ne la boroom xam-xam yi kon euh, li ma doon wax léegi dañu am position yoo xam ne mën nañ ko diviser ci ñetti ñetti wax mën nañu ko séddale ci ñetti wax yu wute ñenn ñi dañoo demee ah, li nga xam ne mooy at tarjiix ndax waxoon nañ la këne ah, ay xadiis wala ñaari texte moo xam alquran wala sunna bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ñëwee wuti ci biti ñëwee vraiment ñu xool xool amul lu ñu leen di boolee ndax façon li ñuy boolee yépp boo ko exploité manu la ne waxoon nañ la texte boo xam ne dafa ñaari texte yu wuute dafa am ay procédé yoo xam ne moo ci mën a am bu ji njëkk mooy tariqul jama nga sóobu sóobu boole texte yi loolu mooy première chose booy def mais daama mooy wér nañu yaakaar naa ne lool tout le monde l'a compris bu ñuy wax aljamu dajale ay xadiis yoo xam ne dañu wute xool nu ma leen di dajale loolu xam nga ne xadis bu wér bu da'if taxul ñuy wax déedéet mooy ñoom ñaar ñépp ñu bokk daraja wér loolu mooy li njëkk bu dee ne nag fa idam tana al jamaa bu dee ne boole man da nekk nga jaar sóobu weneen sóobu waaye muy at ma ne ay lay daal oh lii daal manuma leen a boole léegi kon damay xool ñaari xadiis yi ñoom ñépp dëgër nañ waaye bi nga xamante ne moom lay nootal ci kaw beneen bi nga xam ne moom laay nootal ci kaw beneen bi waaye boo ko nootalee dangay wax li tax façon yi ñuy nootale nag dafa bare bare bare bare bari ba bu ñu leen doon lim mën nañu mën nañu di ci taxaw tuuti minimum buñ ko gàttalee mën nañu jëral juróomi jataay waaye waaye fii nii laysa huna fii du maqaam bi du du bërëb bi du bërëbu loolu loolu ci wàllu usul bu doon kuuri usul la voilà on pouvait s'étaler là-dessus mais laa c'est pas l'endroit n'est pas propice pour saa parce que est dans des cours de sira kon loolu mooy boo tarjiixee daa am lu tax ngay tarjiix du du la ngay toog ne man daal bii laa gën neex déedéet loolu amul kenn du tarjiixe noonu waaw léegi loolu mooy deuxième sóobuwaay bi beneen bi nag ñetteel bi mooy al waqf mooy ma taxaw waaw ne man daal mbir yi daal lënt na ci man comme que nag lënt na ci man ndax ñaar yépp dëgër nañu te awma lu ma nootal benn ci kaw beneen man daal damay damay ndànku ci mbir yi mooy damay taxaw duma ci jël benn position damay nekk ab ab sans position duma ci jël benn position du ma nootal bii ci kaw bii du ma ne bii moo gën a dëgër ci kaw bii déedéet loolu lépp duma ko def léegi loolu mooy ñett léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim fii nag loolu mooy mbir mi daf ci am ñoo xamante ne nii dañoo nootal ku mel ni te loolu boo seetee ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci loolu la jéem gi jëm te ak ñeneen nu nootal xadiis seydna Abdullah ibn Umar bin alxataab radiyallahu taala anhuma ci kaw xadiisu seydina abdallah ibn abbaas mu am ñeneen ñoo xam ne euh, ñoom dañoo jàpp ne non xadiis seydina abdallah ibn abbaas bi dëgër nu dëgër boo xamante ne nii non non non manuñoo kii manuñoo manuñu ko kii noonu waaw manuñu ko baleye noonu am na ñeneen ñu ne ñoom dañuy fexe boole mais ñi ne dañuy fexe boole ñoom dañoo wute ay ay ay ay façon nan la ñuy boole léegi nag mu des nag dikk par benn par benn ci e, wax yooyu insha allahu léegi kon ñu njëkk ñi ne dañuy nootal xadiis seydna abdullah ibn umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah, te loolu ah, wax naa la ko mel ni ñoom imaam an-nawawi rahmatullah moom la jéng jëm ñu ne lan Ah, ñoom ñu ne euh, non bu imaamu abdullah ibn abbas bi bu seydna abdullah ibn omar moo gën a dëgër mooy lan mooy ne li li li sax mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam julli na ci kaaba ji waaw loolu moo gën a dëgër wax ji ne julliwu fa ñu ne leen nag ah ñun de bëggoon nañu xam seen wax yi fan ngeen ko teg waaw bëggoon nañu xam seen wax yi ana fan lan ci lan la wéeru ñu ne ñun moom li koy li koy li koy li koy leeral premièrement dañu naan Seydina Abdullah ibn baas xam nga am na ci benn ci riwaaye yi boo xam ne dana ci sëy xaddasani Usaama dana Seydina Usaama ibn Zayd mi nga xamante ne nii radiyallahu anhuma moo duggoon ak yonent bi alayhi salaam àndoon na ci ñu àndoon ak yonent bi alayhi salaam dugg ci biir Kaaba gi moom moo ma ne yonent bi sa salaam julliwu fa waaw dafa kàbbaar rek ci wet yi léegi euh, léegi ñu ne mais Seydina Usaama moomu nga xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas nee na moo ko nettali mais moom dañoo soloo ci moom lu wuteeg loolu tamit waaw ndax ndax lan euh, imaam Ahmad ibn Hanbal dafa solo mooy li la doon wax sànq ak imaam at-Tabarani raxmatullahi alayhima ah, ci yoonu Abi Sha'tha mu jëlee ci Seydina Abdullah ibn Umar annahu qaala mu ne axbarani Usaama Seydina Abdullah ibn Umar mu ne axbarani nettali na ma Usaamatu ibn Zayd moom annahu salla fiihi haahuna mu ne man de Abdullah ibn Umar du kon ci riwaaye bii nii hadis bi lan lay wane ne kon Seydina Bilal du moom kese la Seydina Abdullah ibn Umar laajoon mais nee na Usaama ci boppam man Abdullah ibn Umar moo ma nettali ne yonent bi alayhi salaam jullu na foofee waaw ha oh. huna fii naka noonu imaam muslim li ñu ne lii mooy wone ne léegi nag affaire bi lenn la kon mooy Seydina Usaama bu dee ne moom moo ñëw cette fois-ci renforcer li Seydina Bilaal wax te ci moom la Seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhu ci benn mu ne moo ko kon moom dañuy gis ne kon moom ci boppam nettali na Seydina Abdullah ibn Umar ne ko yonent bi alayhi salaam julli na fi ñu ne daal ñu ne leen mais yéen seen dalil bi ñu ne ah <laughs> leer na mooy xam ne moom lañ ne moo wax lu contraire mais jëlee nañ ci moom mu nettali Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anil jami' ne ko yonent bi alayhi salaam julli na fii ñu ne waaw am ngeen beneen dalil ñu ne waaw imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah dafa solo ak imaam tabaraani ci beneen wàll boo xamante ne Seydina Abdullah ibn Omar nee na ba ma duggee ba yonent bi alayhi salaatu salaam génnee ci Kaaba gi damaa dugg fa qultu ayna salla an-nabiyyu sallallahu fa qaalu mu ne moom Seydina Abdullah ibn Omar ba ma duggee. damaa laaj ne leen ana fan la yonent bi alayhi salaatu salaam ju jullee fa qaalu ñu fa qaalu ñu ne ah. waa léegi yéen ana seen dalil ñu ne ah dalil bi kay leer fa qaalu ngeen naan fa qaalu est ce mooy Seydina Bilaal rek kon kay mooy ñi àndoon ak moom c'est sûr mooy Seydina Usaama Seydina Usmaan ibn Talha ibn Abi Talha radiyallahu taala anil jamii mais ñoom ñépp a tontu ñoom ñoo tontu seydna abdullah ibn omar daldi wax ne ko julli na fi fii la julli voilà ñu ne kon lii nag lenn la kon mooy ñun nga ne eh, mais lu tax mu ne fee bilaal la mais c'est normal mooy ne bilaal la njëkk a dajeel ndax dane bi ma ubbee bunt bi direct moom laa dajeel mu laaj ko après laaj ñu ci ginnaaw ñu wax ko laa même chose kon kay lii yépp day jàppale que ne kon que ne a dëgër mooy yonent ci alayhi salaatu salaam waaye julli na ci biir waay lool loolu mooy li gën a dëgër quoi voilà. léegi. ñu ne te lii gën dëgëral ne ñoom ñépp la laajoon kon parmi yow Seydina Usaama mais dafa commencé laaj Seydina Bilaal ñu ne mooy li nekk ci riwaaya imaam ibn awn ci yoonam la jaar te imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi koy solo nga xam ne foofu seydna abdullah ibn umar xam nga ci riwaaya biñ gisoon ci jotaay bee weesu dane wa nasiitu an as'alahu ayna salla mu ne man daal li ma rëccu mooy Seydina Bilaal dama koo fàtte woon a laaj fan la yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaata kam kam salla loolu dama koo fàtte ci riwaaye imaam muslim beneen riwaaye imaam muslim dane wanasiitu an asalahum kam salla ma fàtte leena laaj conjugué ko lan au pluriel mbooloo kon kay fi mu ne ma laaj leen ñu ne ma fii la jullee ma fàtte leen loolu du benn nit du benn naa Bilaal rek ñu ne ah. <laughs> loolu ñu ne lii yépp day gën a dëgëral suñuy affaire kene Seydina Usaama eh, eh, ibn Zayd ci boppam nettali na kënee moom yonent mi aleyhi salaatu salaam julli na ha léegi ñu ne leen lii rekk mooy seen dalil ñu ne non non non non non non non non non lii rekk du suñuy dalil. lana adilla uxra ñun am na yeneeni yeneen i dalil yoo xam ne mooy ñëw di renforcer suñu affaire ñu ne am nañ yeneen ñu ne leen seen yeneen yooyu mooy lan ñu ne euh, xam nga lu tax euh, ñun euh, dafa am yoo xam ne riwaaye yoo xam ne dafa ñëw di ñu wan ne ñun weddiwuñ ne Seyna Usaama kër bu ñu nangulee. riwaaya mooy imaam Ibn Abbas bi waxuñ ne wérul de noo wér na mais Seydina Usaama ci boppam <laughs> moom dafa nettali luy wane ne lu tax que ne mais c'est normal gisul woon mbir mi que bi yonent bi alayhi salaam di julli mooy buñ nangulee bu ñu wàccee ci suñu dalil bi ñu leen te yu dëgër lañ nekk ci saxiixu imaam Muslim nga xam ne da ne ma laaj leen ñu ne ma. ma fàttalee na laaj loolu mooy ñu bari la ñu ne loolu même loolu buñ ci buñ d'accord euh, léegi ñu ñu an la ñu wàcc ngir ba agsi ci niveau ñi nga xam ne mooy ñu nangul leen beneen partie bi ne leen garaawul nañ dindi boobu jàpp ne rek ba léegi Seydina Bilaal rekk ko nettali ñu ne mais même bu dee loolu la c'est normal que Seydina Usaama wax nettali Seydina Abdallah ibn Abbas ne ko gisu ko fekkewu ko parce que lan ñu ne mais parce que parce que imaam euh, euh, euh, Abu Dawud ban Abu imaam Abu Dawud at-Tayaalisi borom musnad bi dafa joloo jole ci Ibn Abi Dhi'b an Abdurrahmaan ibn Mahraan an Umayr mawla ibn Abbaas an Usaamata radiyallahu ta'aala anil jamii' annahu qaala kon imaam abu daawud at-tayaalisi moo soloo kon mu jaar ba ci ba agsi ba ci seydina abdullah ibn abbas mu jële ci seydina usaama seydina usaama ne radiyallahu taala anhu eh, mu ne daxaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fil ka'bati fara'a suwaran fada'a bi dalwin min ma'in fa ataytuhu bihi fa daraba bihi suwar mu ne imaam euh, euh, euh, Abdallah ibn Abbas dafa jële ci Seydina Usaama mu ne dama dugg ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci Kaaba gi zaadahallahu tashrifan wa takriman nee na fara suwaran xam nga waxoon nañ la dindil nañ ko mais li gën a dëgër mooy ne daa am yu ci desoon ba moo tax yenn yi Seydina Umar ibn al-Khattab moo jëloon ndox doon ko doon ko fomp waaw léegi mu ne yenn yi léegi mu gis ay mooy jeexitalu kii yi dessin yiñ defoon ci kaaba ji foofu ci biir nee na nag mu daldi laaj ne ñu indil ko baagu ndox waaw nañu ko indil baagu ndox moom alayhi salaatu wasalaam nee na man Seydina Usaama ma dem indil ko baagu ndox mu jël ko sotti ko ci ci li nga xam ne mooy dessin yooyu imaam alxaafiz ibn Hajar ne fa haadal isnaadu jayyid isnaad bii nag bu baax la de mooy sanad bi bu imaam Abu daaw at-Tayaalisi bi kon ñu ne waaw kay ñu ne leen mais fii ana seenub dalil ñu ne mais lii kay day wan ne Seydina ma c'est normal ndax bu ba mu demee di jëli ndox mi mais entre temps la yonent ba lay sar sam kii da te leer na ne ndox mi nekkul ci bunt bi day génn rek yor baat minimum fokk mu dem ba Zamzam te gis nga nit ñi ni ñu baree woon ci bunt bi yaa ngi fàttaliku nit ñi ni ñu baree keroog ñu ànd ak yonent bi alayhi salaam ak ñu tuub ci waa Makka gooy ni ñu baree ak ñu jóge ci tribu yi mooy bu génnee frayer un un am benn yoon bu muy dem même bu dee ndox ma ci sam zam la koy jël. waaye xam nga ne loolu moom julli xaj na fi julli joo xam ne julli la joo xam ne yonent bi alayhi salaam da koy def julli fa ñaari rakk mën naa ne. ñu ne mais loolu la mooy comme que dafa génnoon entre léegi nag bi mu demee ñëwaat comme que gisul julli moo tax mu nettali yonent eh, Seydina Abdullah ibn Abbas ne ko mais yonent mi alayhi salaam julliwul et c'est normal parce que dafa génnoon Seydina Bilal ma fa des nag mais moom gis na julli ji ñu ne loolu suñu dalil la boo xam ne day dëgëral suñu suñu wax yi ah waaw waaw ñu ne ah loolu daal euh, ci gàttal euh, mooy li nga xam ne mooy suñuy dalil kon gis nañ ne waxu Seydina Usaama kon tontu nañ ci boppam la fait que mën a julli fi c'est normal parce que dafa génnoon utim ndox <laughs> mais c'est normal ko ñu ne loolu rek ngeen am dalil ñu ne non am na buñ naroon a fàtte nag loolu qaa'ida la qaa'ida la bu am solo ab règle la boo xam ne jàppal muy al musbitu muqaddamun ala naafi al musbitu ki nga xam ne mooy saxaa muqaddamun moom lañuy lañuy jiital alal naas yi ci ki nga xam ne mooy dàq mooy ki nga xam ne dafay dafa daf dafa affirmer ne lii moo am mooy mu fekk mooy ñu wóor lañu mooy ñëw ñëpp wóor ñëpp ay saxaaba lañu radiyallahu te seen càllale yi ñëw ba ci ñoom wér na yépp añ ci saxiix yi waaw léegi mbir mi mooy Seyna Bilaal radiyallahu moom dane yonent ma lay sa sam dafee Usaama Euh, nettali Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne moo ko nettali ak frère am al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anil jami' këne yonent bi alayhi salaatu wa salaam julliwu fi léegi loolu règle bi dane al muqaddam loolu règle la al muqaddam al al musbitu muqaddamun naafi ki nga xam ne mooy saxal moom la ñuy jiital ci ki tere ndax li mu moom li mu gis rekk la gis moom la wax mais gisul dara gisul mu ne gisuma mais ki nga xam ne moom gis na ki nga xam ne moom gis na ne gis naa ah kooku manuñ ne gisul gis na te ñoom ñépp a ñu ne mais am na sax leneen Seydina Usaama radiyallahu li nga xam ne mooy amaana tamit gisu ko même bu ñu leen d'accord gars yi bu ñu ne non ndox moomu mu jëli woon waru faa yàgg xam naa daa dem rek ñëwaat ñu ne waaw d'accord mais amaana bi ñu duggee ci biir ñoom istaxala bi du'a yi moom dafa dafa dafa préoccupé wu di ñaan nekk ci benn côté di ñaan yonent bi alei satu salaam entre temps mu julli ndax foofu te foofu dafa lëndëm ndax dafa dugg tëj bunt bi waaw amaana dafa nekkoon benn côté mais di ñaan moom seetluwul yonent bi alei satu salaam kën mu ngi ñaan que mu ngi julli amaar moom ni mu seetlu rek mooy li nga xam ne ci la kàbbaar noonu bi muy kàbbaar ci ñeenti côté yi bu ci nekk ñu ne loolu lépp daal loolu lépp daal lay wane ne kon suñu wax ji mooy li gën a dëgër te yéen entre temps tàmtoo nañ leen mooy dalilu ñeneen yi gis nañ ko mooy waxu Seydina Abdullah ibn Abbas bi le fait que moom imaam ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne genn julliwu fa yonentu Yàlla saa saam julliwu fa dafa kàbbaar rek ci wet yi bañ ko waxee mu ne ki ma ko nettali mooy Usaama beneen bi eh, eh, eh, ax yi al-Fadl ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anil jamii voilà voilà ñu ne kon loolu day dëgëral suñu wax ji léegi ñu ne kon ñaari côté ngo côté beneen bi moom gis nañ seen wax mooy ne non dafa da julliwu fa lu tax dal ci Seydina Usaama ko wax Seydina Usaama ko wax ñu ne léegi ana ñeneen ñeneen ñeneen ak Seydina al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala léegi nag mu des mu des léegi ana ñi ci des ñi nga xam ne ñoom ñoo fexe ne dañuy dajale affaire yi ñoom nan lañ def ñi nga xam ne ñoo fexe na dañuy dajale affaire yi ana naka lañ ko jéema dajale ñu ne ñooñu moom li ñu jéem a def mooy ndax ñoom ci seen bopp seen dajale bi dañ ci wuti mooy ni ñu ko dajalee bokkul euh, dafa am ñu ne ah non affaire bi daal Euh, mën nañ leen a dajale noo xam ne xam nga boo dajalee moom <laughs> mooy nootaloo benn mooy ñaar yépp ngay tenir en ñu ne mën nañ ko dajalee nii kënee euh, julli yi nga xam ne moom la Seydina Bilaal saxal ne yonent bi alayhi salaatu salaam daf fa julli këne loolu noonu salaat xam nga dane sallaa hal salla fii rasulullah mu ne ko naam ñu ne mu salaat boobu lugawiya la as-salaatu lan lay tekki ci arab hein mooy ak ñaan wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum mooy di leen ñaanal allahumma salli eh, ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di ko sotti ay yërmandeeg ak jàmm di julli tey sëlmal ci salaatu ala mais salaat ci moo arab day tekki li nga xam ne mooy addu'a léegi ñu ne niñ koy boolee daal kon dañ naan bi nga xam ne Seydina Bilaal dana na am julli na fi loolu daal lugawiya bi la ci jublu bi nga xam ne nag mooy bi imaam Abdullah ibn Abbas riwaayaam yi ne déet riwaayaam yi nga xam ne ñoo ne déedéet julliwu fi boobu moom daa daa daa comprendre ci laaj bi que ne julli bi nga xam ne moom lañ xam ci sharia lañ koy laaj mooy kàbbaar bi julli mu ne non non defu ñu ne kon noonu mën nañ ko boolee lool. léegi ñu ne benn ngoog benn façon dajalee ngoog euh, même bu dee ne bii nii moom moom moom. dangay gis ne dajale bii moom sincèrement des na ndax sëy ndax boo nee ki ko kii bo Seydina Abdullah ibn Abbas e, e, e, ibnu Umar bi mu laajtee fan la julli déggoo laaj bi kam salla ma damaa fàtte laaj ñaata la julli loolu kay doone kam daa ñaata yoon la ñaan moom loolu moom fii yi boox du quoi dafa sori non lii moom charia bi la moo tax façon dajale bii moom bon jar na seetaat quoi du bi nga xam ne bu ñu mën a retenir la léegi benn ngo ah <laughs> ndax xam nga <laughs> noo masala boobu dañ koy bàyyi nag ba ci fin bi mooy masalaam est-ce que mën nañoo julli farata wala naafila ci biir kaaba gi <laughs> façon wax bii nii ñi wax lii boo ñëwee ci suñu ngir bi nga koy fekk di nga ko fekk maaliki yi <laughs> rahmatullah alayhi nga xam ne daa ci am ñoo xam ne euh, xam nga buñ la waxee nii mooy dafa affaire yi dafa kii de ne pense pas benn affaire la bu simple ab wax la noonu rek mais dafa am lu mu lëmb lu mu lu mu lu mu lu mu làmb loo xam ne wax ji ci boppam mooy ne li wax ji di làmb mooy tere gi nga xam ne ñi ne noono biir kaaba gi kenn du ci julli farata kenn du ci julli naafila lool moo tax seen wax bii nag loolu lay dugal mais masala boobu dinañ ko bàyyi ba ci jàggat yi insha allah ndax bu ñu ubbee day nekk beneen <laughs> bu doon waxi beneen front lay nekk waaw boo xam ne moom <laughs> loolu beneen jataay lañuy wut lañuy jëlal mais da ngay gis ni moom lii moom dëgërul du te tamit bu ñuy gis masala moom dinañ gis ne wax jooju moom dëgërul du tout kene biir kaaba gi du ñu fa julli farata kenn du fa julli euh, mais it du julli euh, li nga xamante ne mooy naafila mooy dangay gis ne loolu moom këne euh, <laughs> dañ koo sit <laughs> kenn dañ koo sib sib googu sibeel googu ci boppam ndax dañ dañ ko sib mais sib googu ci boppam sax moo ci amul waaw boobu nag nañ gis après ak Shafi'i yi rahmatullah alayhim nga xam ne ñoom boo ko boo fa duggee bunt bi tëju ban côté foo féete baax na waaye bu dee dañoo ubbi bunt bi nga féete ca biti mooy ñu ubbi buntu kaaba gi nga nekk ci biir di julli nga féete bunt bi fi ñu ubbi loolu su julli baaxul léegi ak le fait bu dee ne nag euh, li nekk sa kanam ak dox sa digganteek bunt bi mat na te bokk ci kaaba gi voilà bon yooyu bon wala nañ yem noonu après détail yooyu insha allah bu ñu àggee ci njàngat yi dinañ ci ñëw léegi ñun nañu faxe suñu aali kalaj gi ñu ne ci d'abord mooy ne kon première boole bi mu ngi nii këne ne non benn bi lu rawier quoi. saxal bi Seydina Abdullah ibn Umar laaj Seydina Bilaal mu ne ko waaw julli na fi loolu mooy julli gi mooy ñaan ñaan la ci jublu tere bi nag mooy Seydina Abdullah ibn Abbaas ba muy laaj Seydina Usaama di ko nettali dane ko mooy julliwu fi lan julli ju ñu xam ci sharia di kàbbaar ak rukuu ak sujjóot boobu la ne defu ko fa voilà keene julli na mooy ñaan na la ci jublu bu ko defee wax yi benn la ndek waaye gis nañ ne fii moom fi hada aljamci maa fii ndax kam sallaa moom manama dama man abdullah ibn omar li may rëcc mooy laajuma bilaal ñaata la julli loolu moom day day dàq wax jële moom léegi <laughs> lii moom xam nga ne julli shar'iyya moo tax ñuy wax mais pas lughawiyya du ñaan kese beneen façon bi nga xam ne moom lañ ko ñenn ñi jéem a dajale ñu ne euh, no li nga xamante ne ni moom lañ jublu ci lii te wax jii nag presque bu ñuy gis masalaam julli ci kaaba gi wala déet lii daanaka moo moo gën a siiw ci ngiiru imaam Maalik rahmatullah alayhi que ne euh, bi mooy niñ koy dajalee. kene ñi saxal Seyna Bilal mi nga xam ne moom dane julli na fa mooy ne lim ci jublu mooy waaw julli na fa mais julli naa fi la léegi nag Seyna Usaama moom ak Seyna al-Fadl lañu ne julliwu fi mooy julliwu fi farata ngir yow Maalik nag ñoom ci lii lañ lii mooy li gën siiw ci ñoom mooy kene biir Kaaba gi naa naafila mën nañ ko fa julli waaye farata moom nga ñu fa dul julli waaw mooy li gën siiw ci ngiiru imaam Maalik te loolu insha allah dinañ ko gën dinañu ko gën leeral bu ñu àggee foofale léegi ñetteel bi ñetteel façon jamono bi mais mooy da gis ne bii moom bon euh euh mooy de toute façon farata moom taxul woon ñuy wax ndax yonent bi alayhi salaam ànd ak nit ñi ba foofu nit ñépp nekk ci biir ci biti di ko di ko nekk di xaar lan lay def muy julli farata ci biir te ñi mu dajeel ci bo ñam fa nekkal julliwuñ ànd ak moom Seydina Bilaal Seydina Usaama moom leer na ni julliwul bu doon farata kay xanaa kay dina leen ne kaay leen ñu julli moom yaa Usmaan ibn yaa Usmaan ibn Talha yaa Usaama ibn Zayd yaa Bilaal ibn Rabaah bu dee ñi ci boole Seydina al-Fadl même bu dee am na yeneen wax nañ la sànq yu ne non non même bu dee ne am na fële loolu riwaay imaam an-Nasaa'i bi dafa shaaz waaw bi ne c'est imaam al-Fadl ibn Abbaas ci la àndoon loolu shaaz la ndax dafa wuteeg shaaz mooy euh, xadiis la boo xam ne dëgër na. càlla leen dëgër na mais dafa wuteeg lu ko gën a wér fuuf waaw dañ naan wér na mais charge la lii nii dafa ah booy bu doon ci wàllu ay avis dañ naan avis isolé la mooy ne lii nii ndax yi ko gën a dëgër dañoo wax lu contraire que nit ñi rek a fa nekkoon ñett lañu woon plus yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina al-Fadl ibn Abbas bokku ci bu dee riwaay ba la ñëw na ci lool mooy charge maa rawaahu thiqa siqa boo xam ne xaala fa man huwa ma si asiqaat wuuteeg ñu wuutee euh, ñi nga xam ne ñoo ko gën a dëgër ndax lan riwaaye imaam ndax yée ci saxiixayn la ne waaw ñoo ko gën a wuuteeg ñoom de telle sorte li ñu wute mënoo leen a boole yépp ne lii la kenn rek koo xam ne wóor na quand mais ñeneen ñi ko gën a dëgër mu ne moom li lii it amoon na dañ naan duñ ne waxoo li am de mais dañuy jàpp sa bos dañ koy tegeneen de ndax nag fukk ne fukk ne nii la demee kenn fukk ñu dëgër ne ñii la demee kenn ku dëgër yokk ci keneen ñeneen ñi ne nooloonoon nii rek la demee woon jàpp ci fukk yi moo gën a wóor jàpp ci waxu kenn ki voilà kon loolu la ñu ne waaye bu doon xam ngeen ne boole bii moom bu doon farata daal saa yi <laughs> xam nga da ngay gis ne bu doon farata waaye au minimum yonent bi alayhi salaam dina wax nit ñi ñi mu àndal ci biir kaaba gi ay wu ñu julli waaw. kon nag kene loolu moom ki doon laaj sëy naa moom moom jubluwu ci ne julli ndax julli na fi farata julli na fi kay mooy mooy tatawwa tax ñuy wax mooy naafila moo tax boole bi ne bii nga xam ne daanaka moo siiw ci ngiru imaam Maalik këne julli ci kaaba gi naafila moom mën naa ne waaye nag farata lañ fa dul jullee teg ko ci façon interprétation bii nooy euh, dese na am xaraar yu dëgër wallahu taala alam léegi euh, mu am beneen beneen façon boole boo xam ne euh, ñoom dañ ne non ah, non kon affaire bi yonent bi alayhi salaatu xam naa dafa dugg ñaari yoon ci kaaba gi quoi benn bi ba mu fa duggee mu julli fa beneen bi ba mu fa duggee julliwu fa waaw waaw <laughs> euh, loolu ku mel ni par exemple imaam Ibn Hibbaan Euh, wax yi yëpp nag boo demee ci Fathul Baari imaam al-Hafiz Ibn Hajar leen fa ci kitaabul xajji baabu man kabbara fii nawaaxil Kaaba voilà foofu wax yi may wax nii yëpp foofu la ne voilà mais pas deuxième li ma ne Maliki yi moom da gis ne que ne kiy laaj moom moom laajul farat loolu moom loolu newu fa mais loolu ñun ñoo yaa koy seetlu que ne ki ñëw di laaj ndax yonent bi alayhi salaatu salaam julli na fi c'est sûr que laajul ndax farata la fi julli voilà non kooku laajul farata parce que naka lay jullee farata foo xam ne ñi mu nekkal sax waxu leen ne kaay leen julli te bu julli masoon a jot mu doon wax jul euh, Seyna Bilaal mu nodd ak yooyu te nit ñi nekk ci mbedd mi ci ci ci biti kaaba gi ci biti néeg bi di ko xaar fees fa del non loolu moom taxul woon ñuy laaj loolu moom moom bayin dafa leer ku mel ni imaam Ibn Hibbaan rahmatullah alayhi mu ne man daal li gën a li ma gën a yaakaar daal te te moo gën a noot fi man te moom laa yaakaar moom laa foog ci boole wax yi daal këne daal mbir yi dafa xew ñaari yoon comme wax ji léegi mais moom dane benn bi benn bi dafa xew ci ajam gi mooy ci fatxu Makka waaw bi mu duggee fatxu Makka mu daldi di fay julli ci biir Kaaba gi te loolu la imaam Abdullah ibn Umar daal solo jële ko ci Seydina Bilal radiyallahu anil jami' léegi nag le fait que Abdullah ibn Abbas ne moom moom julliwu fa yonent mi aleyhi salaam mu ne loolu mooy bi mu fa duggee ci ajam ki moom aleyhi salaam ba ajee waaw léegi nag bu ko defee nag bu ñu defee lii imaam yi nexe mu ne dajale bii buñ ko defee que ne nii la ba muy ubbi Makka la fa dugg julli ba muy aj si dugg na fa mais julliwul Seydina Bilaal nettali julli gi mu julli bi mu ajee bi mu ubbee Makka Seydina Abdullah ibn Umar nettali ko Seydina Abdullah ibn Umar Seydina Usaama nettali Seydina Abdullah ibn Abbaas ne ko julliwu fa boobu mooy bi mu ajee mu ne buñ defee lii nag bu ko defee batalat ta'arud mbëkkante ak juuyaloo ak gi nga xam ne ñàkk mën boole ak li nga xam ne day niroog genre opposition ci ñaari texte yi day deñ day neen day deñ ah. waaye façon waxam bii nii ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi daf ko daf koo teg nee ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi dana non non non non non non ndax wuute wuñ këne bi alayhi salaam la dugg ci Kaaba gi kanta aj gi xajjatul wadaa dugg fa waaw lool dugg fa dugg fa kon nag booleeg imaam Ibn Hibbaan bii rahmatullah alayhi imaam an ne non lii moom <laughs> boole bii moom <laughs> kene ci ba mu ubbee Makka la fa dugg ba mu euh, euh, ba pare ba mu ajee tamit mu duggaat fa bu njëkk bi la julli beneen bi julliwul lool man ne parce que wute amul kene annahu sallallahu alayhi wa sallama daxala fi yawmil fathi la fi hajjatil wadaa kon dañuy gis ne bon mooy ne lii daal euh, amul wute que ne benn ci aj gi dugg fa ba mu ubbee Makka kese la fa dugg voilà kon nag façon boole boobu moom wallahu taala alam waaye dëgëru léegi nag euh, léegi kon mooy buñ évacuer bii <laughs> ku mel ni imaam alxaafis rahmatullah alayhi mu ne waaw de bu dee mbir yi nii la demee de ah mais amaana terewul que at mii nii ñu ubbi màkka que ne yonent bi alayhi dafa dugg ci Kaaba gi ñaari yoon waaw. waaye moom li mu waxam ji même moom yow al-Hafiz Ibn Hajar terewu ko mais nag <laughs> li koy appuyé peut-être <laughs> euh, euh, lu mel nii li rot li rot di wax lu mel nii riwaaye imaam ad-Daraqutni la waaye yoon boobu dafa faible waaw léegi nag léegi. Euh, wax yaa ngo kon façon dajale yii la léegi daal nga ne léegi kon man moo ci gën a dëgër dañ naan insha allah taala li gën a dëgër mooy wax ji ne mooy wax bu njëkk bi këne yonent mi alayhi salaam julli na foofu daanaka tontu nañ leen tontu yi bu ci ne dajale yi tontu nañ ci bu ci ne problème waxu Seydina Abdullah ibn Abbas gis nañ ay riwaay yoo xam ne imaam al-Hafiz nee na sanad bi jayyid la luy ware ne Seydina Usaama ci boppam nee na dafa génnoon uti ndox waaw kon c'est normal que ni loolu man naa ba demee di ko uti ak niñ la expliquer mbir yi ni ni contexte bi ni foofu ni mu mel ak ay nit ndox mi du lu muy am ci lu gaaw man na am foofu dafa fa yonent bi alei satu salaam julli léegi nag moom bi mu ñëwee wax na dëgg biñ ko laajee mu ne mais julliwu fi ndax gisu ko ku nekk li nga wax li nga gis nga wax waaw te nag ku wax li nga gis kenn du la ŋàññ voilà man bu ma toogoon fii toog ci buntu kër gi maag benn waaye ñu toog benn oto bu rouge romb benn oto bu rouge daldi romb kenn ci ñun ñaar daldi koy gis fekk keneen ki mu ngi doon xool téléphone am wala mu ngi doon mu ngi doon xool ci suuf am lu wadd bu koy jël oto bi day romb kenn ki gis na ko keneen ki gisu mais bu ñëwee du ñu laaj ne euh, oto bu rouge rombul fii ma ne non non oto bu rouge moom rombu fi bu dee man maa ko gisul. neen si romb na fi mooy foofu kiy wax na dëgg ak kiy waxul dëgg amu fa mooy ndax ku nekk li mu gis rek la wax man gisuma ko moo tax ma ne gisu romb fi romb fi parce fii gis ko alors am na tax man gisuma ko waaye xaw ma ci dara dama ne non loolu man da nekk ndax ni ma sëggee jël li wadd siggi bu amoon lu fi wadd lu fi jaar war naa ko gis lool ci sama njort laa ko teg ki ne gis na ko nag mooy da koo gis bu boobaa dañ naan comme que bu dee yéen ñaar ñépp dëgër ngeen ki ne moom gis na ko dañuy jàpp waxi kooku ndax al musbitu muqaddamun nga xam ne mooy saxal moom lañuy jiital ci ki nga xam ne mooy dàq ne mbir yi amew demul lewul noonu moom gisu ko voilà kon wallahu taala alam loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne yonent mi alayhi salaatu kon keroog bi mu duggee ci kamba gi julli na fa léegi nag ñaata ràkka la loolu nag allahu alam seydna abdullah ibn omar mi ko solo ci boppam laaj ko naa bilal après da doon rëccu naan man le fait que laajuma naa bilaal ñaata la julli kon nag bu kenn xaar ci ñun ñu ñu naan ñaata lii wëg lii dafa fa julli ndax lool allahu taala a'lam léegi kon lool moo doon suñu masala moom walillaahil hamdu wal minna léegi nag kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon dugg ci kaaba gi ci li gën a dëgër kon daal di fay julli léegi nag bi mu demee noonu buñ ñëwee ci riwaaya imaam ibn Isaaq rahmatullahi alayhi j'espère que fàtte ko ci sanad boo xam ne bu wér la woon ndax dane woon wa xaddatani Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr mu ne wa xaddatani te nettalina ma man imaam ibn Isaaq bin yasaar raxmatullahi alayhi wa ala abiih muhammad ibn jaafar di sama sëriñ di muhammad di doomi jaafar jaafar di doomi az-zubayr radiyallahu anil jamii an ubaydillahi bin abdillahi bin abi thawr mu jële ci ubaydillahi bin abdillahi di doomi abi thawr an safiyata binti shayba mu jële ci saydatu safiya binti shayba radiyallahu anha wa ardaaha anna rasulallahi mu nettali woon mooy lool que ne yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu wàccee Makka ba dal nit ñi dal dafa génn ba ni muy dikkee bayt bi fa taafa biha bihi sabaan ala raahilati mu daldi di wër eh, mu daal di wër sab'an juróom-ñaari yoon ala rahilati ci kaw waru waayam ci kaw waru waayam léegi nag euh, bi mu defee lool mu ne yastalimu rukna bi mihjanin fi yadi mu ngi doon nuyu ar-rukn aswad ak benn yat boo xamante ne nii moom la yoroon ci loxoom benn yat bu mu yoroon après bi mu paree tawaaf bi mu daldi woo Seydina Usmaan ibn Talha daldi jël ci moom caabi ji waaye gis nañ ne jël ci moom caabi ji mooy da koo laaj comme niñ ko gisoon ci riwaay yu weesu moom mu daldi dem jëli caabi waaye yaay ji naan ko doyleet bés bu ngeen ko joxee doodu leen ko delloo ba ba ba ba faw am na sax ci riwaay imaam muslim ak imaam abdurrazaaq bi ñu la waxoon noonu riwaay boobu <laughs> eh, këne seydna Usmaan finalement dafa muddu ndax yaay ji xam nga di jataay bee weesu ñu naan après ndax jataay boobu leeralul mooy da doon wax jox leen ma ko yaay ji jox ma caab yi yaay ji naan ko wallaahi bu ngeen ko ko joxee dootu leen ko joxati dootu leen ko dellooti ba faw bu leen ko bu ngeen ko ko joxee dootu leen delloo caabi ji léegi nag am na riwaay boobu dane dane dane bim bi mu defee loolu nag Seydina Usmaan nax naxante ba sonn yaay ji bañ dana ko wallaahi la tuntinahu aw la axruja aw la uxrijanna hada sayf min sulbi fa lamma ra'at dhalika atat da koo mujjën ne yaay ji ne ko nag léegi nag maslaa beeg man da yooyu doy na waat naa ci yàlla ne li nga ma jox caabi ji ndax yonent ma saa ma wax ma indi ko wala ma génne jaasi ji nga xam ne moom laa denc ci sama sama ndigg lii fi ma ko denc fi ma ko roof ci sama mbar mi moom laay génne ah bi yaay ji gisee lool nag mu daal di koy jox jaabi ji voilà léegi bi nga xamante ne ci la ko yonent mi alayhi salaatu salaam jële riwaay imaam ibn Isaaq bi mu ne woon fa futihat lahu ñu daal di koy ubbil am na ci yenn yi dañ ne yenn riwaay yoo xam ne dañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko ubbi am yu ne Seydina Usmaan moom moo ko moo ko ubbi waaw léegi euh, bi mu duggee mu daldi gis benn picc pitax boo xam ne ci garabu tàndarma lañ ko defare bantu tàndarma fa kasaraha bi yadihi thumma tarahaha mu daal di koy damm ci loxoom après moom alayhi salaatu wassalaam bi mu paree ci damm bi mu daal di koy sànni fële waaw sànni li nga xamante ne mooy mbir mi mu daal di koy sànni fële léegi ah, kon loolu la def bi mu paree nag mim pare gis nañ ne tamit julli na fa comme li Seydina Bilaal wax radiyallahu anhu summa waqafa ala baabil ka'bati wa qad istaka naasu fil masjid mu ne riwaay imaam ibn Isxaaq bi Sayyidatu Safiya bint Shayba mu ne bi nga xam ne nag ci la pare mu génn moom alayhi salaatu wa salaam taxaw ci buntu Kaaba gi mu ne nit ñi nag ñu ngi fees dell waqad istakaffalahu nnaas nit ñee ngi xees dell taxaw di ko xaar waaw fil di ci jàkka ji riwaay bii dafa guñ woon taxriij bi xam naa nañ ko def foofu la yépp riwaay imaam ibn Isxaaq am na nag moom lum lum nettali beneen mais ci suite bi waaye euh, xadiis bi nii Euh, wax nañ la sanadu imaam ibn Isxaaq bi bu wér la waaye na ko noonu imaam at-Tabaraani imaam al-Bayhaqi raxmatullahi alayhi soloo na ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa mu jaar ci yoonu imaam ibn Isxaaq ci càllale bii euh, imaam al-Buxaari raxmatullahi alayhi soloo na lu mel ni comme niñ ko gisewoon na ko noonu imaam Muslim ibn al-Hajjaaj imaamu seen sëriñ ñoom ñaar li imaamu ahmad solo na ko ci musnad bi eh, kon muy xadis boo xam ne bu wér la léegi nag ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam génnee ba taxaw génn ci kaaba gi taxaw ci buntu kaaba gi ana lan la wax ak lan la def nit ñaa ngi taxaw gis ko muy dóor a génn